voilà waaye loolu surtout li nga xam ne moom la almashaayixu suufiya muy sëriñu ahlu suluuk yu suufi yi raxmatullaahi aleyhim di joxe seen ndongo yi di leen ci yar di leen ci ko digal ñu koy def moo xam ci suba gi kese wala suba ak ngoon wala yu mel noon loo xam ne dañuy takkook moom waxoon nañ la loolu fi nga xam ne fala tegu ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yoo yële ni nga xam ne noonu lay deme eh, yi nga xam ne day jaar ci ay càllale ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ la waxoon at tariqatu alxalwatiya waaye naka noonu at tariqatu bu nga xam ne mooy qaadiriya naka noonu dafa am càllale ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu at tariqa alshadiliya rahmatullahi yooyu yépp seeni càllale ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu sax la euh, léegi am yeneen yoo xamante ne ni boroom bi da ko yenkewal ki nga xam ne mooy waliyu bi parandoom bi yoo xam ne ngir moom la léeg-léeg nag mu daldi koy ci jox mu joxaale ko ci ndigal mu mana am ñu mu ko jox léeg-léeg ngir moom la voilà naka noonu yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yooyu fokk mu jaar ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko mën a joxe voilà léegi gisoon nañ yooyu yépp walillahi alhamdu wal minna waaye masala boobu nag ne par exemple ñi nga xam ne eh, ñoom euh, bi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo koy joxe yaqazatan ci loo xam ne du ak nelaw ci jéebéer loolu noonu ak gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam surtout masala boobu lañ ginoon a développé gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jéebéer mooy gis ko te nelawoo te dundoog moom comme léegi nii loolu gisoon nañ xadiisu al imaamul buxaari bi raxmatullah alayhi ak li nga xamante ne mooy ñi nga xam ne neneen lañ koy fiire ne lool yowmal qiyaam lay wax wala saxaaba yam doon dundandool wala ñoo xam ne dañ ko gëmoon jamonoom te gisaguñu ko woon moom alayhi salaatu wassalaam ñooñ lay wax waaye loolu yooyu yi fi wax yépp gisoon nañ ne ginu la dëgër li ginoon dëgër mooy ne ku ko gis fii bala génn àddina di ko gis fii ci kaw suuf moom alayhi salaatu salaam ta loolu lu yomb la moom ni nga xamante ne nii loolu la wax ci xadiis mu ne sax imaamu muslim rahmatullah alayhi comme ni ko al imaamu anas ibn malik radiyallahu anhu solo na yonent bi alayhi nee na romb na seydina muusa alayhi salaatu wassalaam ci xabroom muy julli te ambiya yu bari dañuy nekk ci seen xabro yi di julli ak laylatul isra eeg ñam fa romb ak yooyu romb seydina ki nga xam ne yunus yu labbi muy def talbiya yooyu yépp lu yomb la borom bi tabaaraka wa taala du loo xam ne dafa impossible dafa nekk loo xam ne lu jomb la lu man la nekk la du dara lu dul noom àddina la boo xam ne dafa nëbbu borom bi ku mu neex mu jëli la foofule wan la fii gé wan la ci ñi nekk fii comme ni nga xam ne malaaka yi kese noonee lañ mel noonee nga xamante ne ay yoo xam ne yu sax la kom ni nga xam ne noonu la saxe Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu taala anhu këne moom da doon saafoonteeg malaaka yi di nuyoonteeg ñoom ba mu defee xeetu paj moo ma di daal kayyu léegi malaaka yi nuyootuñu ko léegi nag bi mu ko bàyyee lañ ñëwaat di ko nuyu alayhi salaatu wassalaam ta Seydina Imran taalibi yonent bi alayhi salaatu wassalaam loonu te xew ci moom loolu mooy ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ko waxee taalibi mbelon Taaridi rahmatullah alayhi ne ko bu ko wax fekk maa ngi di dund ba mu génnee àddina ci la ko door a nettali kon yooyu yëpp yu mën a nekk la lu jomb la te nag am na benn mbir nit ku ne man nga ne man mbir yi teeyul sam tey na sama xel waa nga ndànku ci waa nga téye ci sa bopp waaye bul ne ñi naan moom gis nañ ko ne leen gisu li ngeen waxe demewul noonu loolu wala iyaadu billah ndax ñi ko wax duñu ñoo xamante ni ay nit yi caaxaan lañu wala ñoo xam ne dañ leen a xame topp seen bakkan ak yooyu ay nitu yàlla yu sell lañ yoo xam ne teg seen tànk ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa ñu ne baax na ba ñoo fay référence yi ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy delluwaay yi ñooñu xam nga moos lan moo leen jaral ñuy jaay seen diine di wax loo xam ne amul wala iyaadu billah yow bu dee ne sa xel dalu ci man nga ne ah man moom dama ciy taw tawaquf du ma ci nekk parce que bi leerul dëkk leerul leer goo xam ne que ne loolu ki li nga wax kese lay tekki loolu it mën nañ ko may nit loolu moo tax ay ta'wil ay gisin yu bari man cee am sauf que dañ le lii mooy li gën a yi wax nañ la lu tax gënul woon a dëgër ci gàttal kon loolu lépp lu ama am solo la nit ku nekk waxuñ ne ndax du du du du masala boo xam ne ci wàllu aqida la ba képp koo xam ne dafa weddi li loolu niñ ko firee woon que ne kooku yéefér la déedéet déedéet kooku àggul foofu waaye neel man daal dama ciy taxawandi man daal lool leeru ma waaw man leeru ma man daal li ma xam mooy lii man nga ko bañ a yàtte ku ko wax nag ma bàyyi la ak say wax loolu am nga ci droit waaye naan ñoom waxuñu dëgg wal iyaazu billah loolu mooy problème bi kon nag comme ni ko sëriñ bi radiyallahu anhu tamit di leeral kon nag insha allahu taala ñu dugg kon ci li sëriñ bi di wax radiyallahu anhu kon faslun fil wird ci pàcc bi mu def sous chapitre bi mu def ci wàllu wird mu ne amma ida jahilta sha'na alwirdi falam bi annahu azimul qasdi bu dee dangaa réere yow camsi sha'nal wirdi mbiru wird waxoon nañ luy wird aa falam na xam ne bi annahu moom azimul qasdi lu màgg ak jubluwaay la waaw moom wird te tamit am na lu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ci xadis boo xamante ne al imaamu muslim na ko noonu al imaam abu daawud al imaam ak tirmidi yu ak ak sëriñu ñoom imaam muslim ak abu daawud al imaamu ahmad na ko noonu al muwatta imaamu malik rahmatullah alayhi ñoom ñu solo nañ ko mu jëlee ci sayyidina umar ibn al xattaab yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon man naama an hizbihi aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma bayna salaati salaatil fajri wa salaati duhri kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl mu ne képp koo xam ne dafa nelaw ci xisbom mooy cër loo xam ne da ko ak lu mu toggal boppam ci wàllu alquran ay jaamu yàlla yu muy def ci guddi léegi nag mu nelaw parce que dafa sonnoon ba nelaw su dosutoo def nee na mu daal di koy jàgg diggante fajar ak laata julli tisbaar kooku mu ngi mel ni dañ ko koy bindal comme da koo defoon ci guddi gi moo tax loolu bi nga xamante ne al imaam euh, borom. tuhfatul ahwadi al imaam al mubaarak fuuri rahmatullahi alayhi bi muy sara xadis boobu mu ne wal xadiisu yadullu ala mashruu'iyyati ittixaadi wirdin fil layli wa ala mashruu'iyyati qadaa'ihi idaa faata li nawmin aw li udrin min al a'zaar mu ne xadis bi day wone ne lii kat mooy yoonalu jàpp benn wird boo xam ne moom ngay def ci guddi gi mooy loolu nag julli boo xam ne ci ngay jàng alquran wala loo xam ne danga koy jàng ay ay ay adkaar yooy def ci wàllu alquran da tamit yoonal fay ko bu dee na daf laa raw daf laa rëcc ci loo xam da nga doon nelaw wala danga amoon ngànt ci ngànt yi kon nag te bu ko defee diggante fajar ak li nga xam ne mooy tisbaar day mel ni ku ko defoon ci guddi ga loolu lépp day nga xam ne kooku da koy kooku wird la ci moom voilà loo xam ne da ko utal waxtu woo xam ne wu ñu xam la lu ñu quantifier la mu koy jàng loolu moo tax yonent ba ne saa saam ne wa qara'ahu mu koy tari ndax lool daa fekk mu xam ne lii la voilà comme mu ne benn xisb laay jàng benn jusu laay jàng guddi gu nekk kooku mu ne bu la rawee nga jàng ko ndax bu dul woon lu xam ne lu mu quantifié lu mu xam la bu boobaa mooy loolu du mën a ne wallahu taala alam kon mu ne kon na nga xam ne bu dee da ngaa mbiru wird xamal ne moom lu mag ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak jublu la mu ne mawqi'uhu fi shar'i min ajalli mawaaqi'il qurabi 'inda al-kulli mu ne mawqi'uhu bërëbam taxawaayam moom wird fi shar'i ci li nga xam ne mooy sharia ci li nga xam ne mooy yoon wii ñu yonent bi alayhi salaam tëralal du jële ko ci boroomam tabaaraka wa taala min ajalli bokk na ci gën a màgg alhamdulilah mawaaqi'il qurabi ci taxawaay yi nga xamante ne nii mooy yi ñuy jege ña borom bi tabaaraka wa taala indal mooy lan mooy borom xam-xamu suluuk sinon boo demee amul sax ci fuqaha yi sax amul kenn ku weddi loolu mooy ci kaw ne comme li hadis bii wax man naa ma an am na ci beneen ci euh, euh, riwaay al Ibn Maaja rahmatullah alayhi man maata an juz'ihi voilà képp koo xam ne dafa nelaw ci li nga xamante ne mooy juz'am mooy li nga xam ne mooy dog nasibam wàll wi nga xam ne moom la def ci alquran di ko jàng ci guddi gi di ko naafilaa wala lu muy jàng loolu ku ci nelaw loolu ut ko di ko def loolu kenn daanu koy weddi waaw waaye yi gaa yi di weddi mooy yi nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne moom la mashayikhu suufiyyi rahmatullah alayhim di joxe wa radiya anhum te loolu ñoom ci seen biir mooy ñooñ amul kenn koo xamante ni indal kulli bokk na ci yi gën a waaw ndax yonent mi alayhi salaam li mu wax